baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wama arsalnaa fi qaryatin min nabiyin illaa axadnaa ahlaha bilba'saa'i waddarraa'i lacallahum yaddarracuun kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci juróom ñeent fukkeelu laay bee ñeent mu ne wax wa ma arsalna dañun de yebaluñu de fii qaryatin yebaluñoon fii qaryatin ci benn dëkk nag fii min nabiyin ci benn yonent yebaluma benn yonent ci benn dëkk alayhi salaatu wassalaam illaa lu dul ba nga xamante ne nii ca la ko nit ña daldi weddi nga xam ne ba ma leen ko yónnee ñu weddi ko lu dul ne axas naa jàpp nañ ahlaha mooy ñu dëkk-dëkk boobale bil ba saa i ca weñ soya wa dorra yag li nga xamante ne nii mooy feebar yi leen di dal ak yi nga xam ne ci seeni yaram ay balaa yu ma teg ci seen yaram yi laallahum bu ko defee ya dorraun ñu man di toroxlu tey dellu ci seen boroom tabaraka wa nag bu ma leen tegee loolu le summa nga ginnaaw gi baddal na ma daldi soppi ma makaana sayyi'atil hasana mooy yu metti ya nga xamante ne moom laa leen tegoon ci ak ñàkk waaye ci li nga xamante ne nii mooy ay feebar yu leen di dal ay ci am amraad ay woppa ki feebar yoo xam ne moom laa leen doon teg ginnaaw bi nag ma daal di soppi loolu lële defal leen ko alxasana muy li nga xamante ne palaasu ñàkk ga ma defal leen ko li nga xamante ne mooy ak woomal de palaasu la nga xam ne wërgu yaram ya nga xam ne ñàkk wërgu yaram la leen doon dal ak feebar ya ma tegal leen ko lu gën loolu lële muy alxasana lu baax defal leen li nga xam ne ñoo am santé seen mbir di dox hatta afaw ñu nekk nag ci ci ndaataa tëllax goo gële ci yu baax yoo yële ma leen defal hatta afaw ba ni nga xamante ne nii ci la ñuy commencé nag bari ñoñ waa waa dëkk boo bële wa qaalu <coughs> léegi au lieu ñu sant yàlla ci lim leen defal lan lañuy ñuy wax mu ne wa ñoom nag dañuy wax naan xadd dëgg-dëgg daal massa aba ana darra wa sarra ne waaye ñun daal garaawul quoi mooy daloy ñu jàngee ci ne ah borom bi de moo ñu tegoon ay ay ay daan tegoon ñu ay feebar ay woñ ay weñ soo daal di nekk loo xamante ne ak ñàkk waaye it suñu dara daana ko doxul teg ñu ay wopp yoo xamante ne nii mënuñu ci dara mu ñëw dindi loo lële daal di ñu koy soppi lu gën loolu ak palaasu ñàkk ga ñu commencé woomal ñàkk a wóor gu yaram nga ñoom fa góor gu yaram gu baax au lieu ñu sant seen borom ñu daal di buñ baree nag commencé daal jàpp ne kon léegi seen mbóor seen mbóoraay bopp la waqaalu ñu naan qad massa waay lii daal dara fii ma massa dëgg-dëgg laaloon na aba ana suñu bàyyeeg suñu maam yi nga xam ne ñooñu fi jiitu woon daal ad-darra li nga xamante ne mooy <coughs> mooy lor yi dal ci seen yaram yi ay feebar ci i wopp loolu moom doon na dal suñu maam yi quoi wasarra waaye it li nga xamante ne nii <coughs> doon na leen dal ñoom suñu maam yi nag laaloon na leen tey alwasaraawu ak yi nga xam ne daal mooy yi nga xam ne mooy de bégloo waatee muy yu neex yi daal mooy àddina bi daal nii na de toute façon affaire bi nii la quoi yaa di au ede ba voilà àddina bi daal lii la ku dund ko ne dina am jamono yoo xamante ni nii du neex am jano yoo xam ne nag day neex kon nag loolu ñoom daal foofu lañ ko kal waaye delloowu njukkal seen borom de bañ ko defee nag suñu borom ne fa xasnaahum léegi nag ma daal di leen jàpp-jàpp mu dugër baxtatam ci mbetteel boo xam ne xaaruñ ne woon ne fa seen mbir ya di doxe ñu yaakaar ne fii mu ne ñoom moom ñu ngi ci ñoom daal ils sont intouchables ñoom daal kenn mënalu leen dara boroom dina nag ne foofee laa leen jàppe jàpp mu dëgër daal di leen lakk loo xamante ni mbugal leen nag wahum la yashurun te ñoom nag ba mbugal mi ñëw yëguñu ko woon ndax yaakaaru ñoon ne noo mbugal mën na leen a dikki fii quoi walaw anna suñu boroom ne walaw anna ahlal qura xanaa xamoo ne walaw anna cey bu doon ne ahlal qura waa dëkk yi a dëkk yi nga xamante ne nii ñoom laa ay yonent ñu may weddi alayhim salaatu wassalaam tey ñoom de bu doon ne amanu gëmoon nañu ba leen sama leer gi dikkale wattaqaw dañu ragal seen borom tabaaraka wa taala tey sori shirk giñ nekkoon kéeféer gi ñu newoon de cëy bu ñu ko defoon la fatahna alayhim kononte kon wat naa ne kononte kon des nañu wàcce des nañu ubbi alayhim ci seen kaw barakaatinay barke mina samaa'i tukki samaan wal ardi ak suuf kon noonu da kon da dinañ wàcc ay barke kon yoo xam ne ci asamaan si lay jóge mooy taw yoo xamante ne nii yu barkeel lay doon wal ardi ba taw ba wàccee nag ma daal di wàcc génn ci suuf si ay gàncax xeetu fóoyteef yu ne xeetu meññeef yu ne waaye tamit yi nga xamante ne nii ndax dund gi man lu am ci kaw suuf lu dul ndox ak yi nga xamante ne moom la ñuy dundee bu doon lool rek kon ne barkey asamaan ak suuf laa leen di wàcceel ay barke yu jóge ci asamaan si ci taw bi wal ardi ak suuf si walakin waaye nag defuñu ko de waaye li am ba des kaddabu ñoom de dañoo weddi seen du xéewalu boroom yi weddi yonent yi nga xam ne moom laa leen yónni woon alayhimu salaatu wassalaam ba ñu ko defee nag faaxal naahum ñu daal di leen jàppe nag bima kaanu yaksibuun ci sawabu la nga xam ne moom lañ doon fàggu ci lu bon ci laa leen jàppe jàpp mu dëgër daal di leen buggal ñoom waa dëkk yoo yële mu ne afaamina ahlul qura moo tax dafa am kóolute waaye ñi nga xamante ne ñoo dëkkee ko dëkk yi mooy gox yu mag yi nga xamante ne nii dama leen a yónnee yonent wala leer dikkal leen waa ñoom di ma moy waa ñoom ndax dañu am kóolute ay yatiyahu mu dikkal leen ba su naa suñu mbugal mi bayaata fekk ñu guddi jot ñu nekk ñoo xamante ne ni ñii dañuy nelaw wahum te fekk ba mu leen di dikkal ca guddi ga naa imoon mu nga fekk ñoom ñuy xaranaka nelaw de ndax ñoom am nañu kóolute di ma moy ba pare daal di tëdd ci seen lal yi waaye tamit guddi jot ñu nekk daal moy ma ba doyal tëdd mel ni dara newu ci duñu sax ragal ne seen borom jamono ju ne mën na leen a mbugal mu ne ndax ñoom dañoo am kóolute que sama mbugal mi daal di leen dikkal li nga xamante ne guddi la fekk ñu ngi nelaw awaamina ahlul qura mu ne maa ngi laaj ba léegi man boroom bi tabaraka wa taala moo ndax dafa am kóolute ahlul qura waa gox yi nga xamante ne nii ñoom laa yónni ay yonent di leen di leer alayhimu salaam ñu leen di weddi ay yatiyahum mu daal di leen dikkal basuna suñu mbugal mi daal di leen dikkal doxan nekk ci yoor yoor journée bi ñu nekk ci seeni yittee ka dem ak a ñëw waaye nag wahum yal'abun fekk ñoom ci bëccëg gi comme que ay galaakat lañ ci ay galaakase la ñuy yëngu ak yooyu même ñoom nekk fekk leen ñuy fon ak ci yoor yoor gi di def daal seeni xumbaay ki mbumbaay ci rumbaay mu ne afaminu makrallah mu ne moo gaa yi ñoom xanaa ñoom dañoo am kóolu de ci li nga xam ne mooy pexem yàlla li nga xam ne moom lay jàppe ñi nga xam ne ñoo ko weddi ba bu leen jàppee kenn du falaa yamanu du am ak kóolute makrallaahi du wóolu pexem yàlla illa al qawmul xaasir xaasiruun lu dul nit ña nga xamante ni ñoom ci seen bopp ñoo perte ku perte rek ngay gis muy wóolu li nga xamante ne mooy pexe borom bi tabaaraka wa taala mu ne awalam bi ndax moom daa leerul lilladiina yarisuuna al arda ndax leerul ci ñi nga xamante ne nii de ñoom ñooy doon suuf si di ba'di ahliha ginnaaw ñi ko njëkkoon a dëkke mooy nit ñi yéen waa Makka yéen nii mooy yàlla ci kaw suuf ba àddina bi di lem mooy ne saa foo ngeen nekk rek xam ngeen ne fa ngeen nekkoon mooy am na ñu leen fi jiitu woon en tout cas ci kaw suuf fii xanaa ñooñu ñooñu ñooñu dañ leen a leerul ci xabaar yi fi mas a jaar ci téere yi suñu boroom wàcce ak histoire yi nga xam ne dànc na ko awalam yahdi lilladina yarithuna al-arda mu ndax daa leerul ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy doon lu suuf si daal di koy dëkkee min ba'di ahliha ginnaaw ji nga xam ne ñoo ko njëkkoon a dëkkee allaw nashaa'u ñoom xanaa leeru leen dama ñun de bu ñu sooboon ñun borom di tabaraka wa naa asabnaahum konoonte kon dinañ leen laal mosal leen bi bidunubihim ak mbugal moo xamante ne tukkewul fenn lu dul ci seen bakkaar yu bari ñuy def wanag ba bu ko defee nag ñu daal di kaste ginnaaw gi ala qulubihim ca seen xol ya laata mbugal mi di leen dikkal fahum la yasmaun kaste ko ba leer du ci dugg ci seen xol ya fekk nag ñoom it te duñu mën a dégg fahum te ñoom la yasmauna duñu dégg dëgg duñu lu baax suñu borom tabaaraka wa taala ne tulkal quraan ak gox yaa ngóngale nag gis nga gox yaa ngóngale waa aada ki waa samuud ak gaa yoo yële moo gox yu mag yaa ngongu nag nga xam ne ñoo fi woon doon weddi seen borom tabaaraka wa taala waa qawma nuux ak waa kër gis nañ fi ñoo ñépp suñu borom nag ne tilka naka noonee gaa yaa yu ngóngale nag al quraan gox yaa ngóngale naqussu alayka ñun dañoo la koy nettali yow seydinaa Muhammad alayhi salaatu xam ñoo lay nettali min anba'iha ci lenn ci seen xabaar yi nga xam ne manu la ñàkk nit ñi xam ko ba tax man borom di tabaaraka wa ta'ala ma daal di koy def ci alquran ji walaqad dëgg-dëgg jaatuhum dikkaloon na leen de rusuluhum seen yonent leen yebaloon alayhim salaatu wassalaam bil bayyinaati ci yu leer ya de fama kaanu liyu'minu ñoom nag nekkuñu woon ñoo xam ne lañ doon gëm de bima kaddabu min qabl yooyu li nga xam ne moom lañ weddi woon ci yooyu ba yonent yi ñëwee di leen woo ak ba ñu mujjee di leen woo ba ñu leen mbugal bi di dindi di di fa di leen dal benn kese la wet nekkuñu woon di gëm la nga xam ne moom lañu weddi woon lu jiitu ñu boroom ne kadhalika naka noonee de natba'u moom la ñuy kaste yatba'u Allahu la borom bi di kaste ala qulubil kafirin ci li nga xamante ne nii mooy xolu ñi nga xam ne ñoo weddi borom bi tabaraka wa taala daal di koy kaste tëj ko ba leer ci duggu mu ne wamaa wajadnaa ñun nag trouvé wu ñoon da fekk ñu woon li aktharihim li ëpp ci gox yi ma la fi limal de ak yeneen ak yeneen min ahdin trouvé wu ma ci woon ñu nekk ñoo xamante ne nii boroomi kóllëre ñuy matal seen kóllëre gi nga xam ne moom lañ kóllëre woon ak seen borom tabaaraka wa taala ca bésu alastu bi rabbikum qaalu balaa beneen borom bi naan ndax duma seen borom bi ngeen war a jaamu dëgg toogu ci dëgg ñu ne woon waaw di ñooy seen contrat boobalee seen loolu nga xam ne moom lañ amoon ak seen borom ngir war koo jaamuta duñ ko bokkaaleem suñu borom ne man de fekkuma leen tarihim lépp ci gox yi min ahdin ñu nekk ñoo xam ne dañuy respecté seen accord yeen jëloon ak seen poñ ak seen accord yeen jëloon ak seen borom wa in wajadna ñun daal li ñu fekk aktharuhum lii daal lañ fekk que ne ñoom daal aktharuhum li ëpp ci ñoom la faasiqiina loolu daal la borom bi tabaaraka wa taala lool daal léegi la la fekk ci ñoom keneen ñii moom gëmuñ dara respecté wuñ daga xam ne moo doxoon seen digganteeg seen borom te kóllëre ga waaye daal li ñu def mooy dañoo nekkee nit ñoo xamante ne ni la faasiqiina li ëpp dañoo génn ak topp wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa ala wa sahbihi ajma'in